fi nga xam ne moom la borom bi wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ak laay bi ko jiitu woon sax wala qad dëgg-dëgg ra'aahu gisoon na Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam nazlatan uxraa beneen yoon bu wuteeg bi nga xam ne ci la ko gis moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ci suuf ca Hiraa inda sidratil muntahaa fa nga xamante ne mooy sidratul muntahaa muy garab googale sidra mooy xay ci wolof mooy garabu xay al muntaha da nga xam ne nag moom fa la ba nekk mooy dogal yi borom bi di wàcce foofu la jóge bu jógee ci kaw foofu lay lay taxaw waaye ngir mën a àggaat ci suuf waaye liy jóge ci suuf di yéeg biir asamaan si fu gën a kawe muy jëm mooy foofale loolu la boroom xam-xam yi di wax sa foofu nag suñu boroom ne indaha jannatul mawa foofale nag fa la jannat ajjana ja nga xamante ne mooy dëkk waay wa saxu waay ba foofa la nekk nga xam ne ruuxu ñi nga xam ne ñooy jiinoon faat seen bakkan xeex ci yoonu boroom di tabaraka wa taala ak soppey boroom yu ma boroom bi yu mag yi foofali la seen aljana jooju la nekk foofu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo demee ci nettalib al isra yi nga xamante ni mooy rañaan ba daal dina koy leeral garab gii nii ni ñu waxe woon ci xadiisu ñoom Seydina Malik ibn Sa'sa'a ak Seydina Anas ak ñoom Seydina Abu Dar radiyallahu anhum ñoom ñépp nekkoon taalibe yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne il fàttalakul keroog bi nga xamante ne nii yaxsha sidrata kañ la ko gis mooy foofale nga xamante ne nii keroog bi nga xamante ne lay muur ak sidrata xay ga di déem ga di di garab goo gëla di cèdre ga maana nga xamante ne nii yaw saa moo ko muur te yoo xamante ne nii borom bi tabaraka wa taala mooy ki ko xam dëgg-dëgg maa zaaxal basaru yonente bi alayhi salaatu wassalaam nag ba mu gisee loolu la nekk foofu fële bëtam gisam daal diwul woon jéng di xool leneen de wamaa taxa te dépassé wul xoolul feneen fu wuteeg fi ñu ko xoolloo loolu di wane mooy teggin yu rëy yi nga xam ne moom la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di jagleel mooy wute nag ñi nga xamante ne buñ leen yóbboo fuñ masula xam te yu yéene nekk fa ñuy yërndu fu nekk ñu xool buñ gisul ka leen fa nekk xaar leen ma ñëw nga gis lu nekk seen bët ya dem xamu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam deful woon noonu le laqad dëgg dëgg ra a gisoon na min aayaati rabbihil kubra ci laayaay borom bi nga xamante ne nii yu mu ne afara'aytumul laata wal uzza mu ne ndax gisu ngeen yéen nag ginnaaw bi mu waxee wax yu bi ni muy ñëwee kii ñu ko wàcce ci moom ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu leen ne waxul dëgg lépp lu mu wax dëgg la wax ci nga xam ne moo koy indi ci moom ak gis yi mu ko gis ci kaw suuf ak yi ak ñi ne borom bi wax foofu ci suuratul eh, fii nii ci xaadisatul isra ci xew xaw li nga xam ne mooy rañaan gi moon nag ginnaaw loolu nag muy ñëw wax ak waa Makka ñi yéefiru Quraysh yi ne leen afaraytumul Laata wal Uzza kanta yéen seet leen rek seet bu leen di yéegoo xam ne war na leen allaata seen yàlla ji ngeen naan laat wal uzza seen beneen yàlla ji ngeen naan uzza ay xërëm la woon yuñ defaroon def ko ci kaaba ga yenn yi nekk fële ca waa Taayif ak feneen nga xam ne arab yi dañ koo xamoon mu a wa manaata saalisata ak beneen yàlla bi ngeen naan manaata seen yàllaay caaxaan yooyu xërëm boobale ak saalisatal uxra mooy ñett yii nii ñoom ñii yeneen yii nii ñoom ñii alakumuz zakaru walahul unsa ndax ñoom dañu ne mooy yàlla yi ak malaaka yi ñoom la yéeséru Makka yi loolu lañ doon wax naan ne doomu yàlla lañ te ay jigéen lañu suñu boroom nañ ne yéen seet leen li ngeen di wax rek ay li ngeen di wax moo yéenee ah alakumu zakaru yéen daal baax na ba yéen waa Makka ku fi am doom xam nga noonu lañ doon def ku fi am doom di jigéen da ko doon suul ndax nee nga gàcce la ci yow mooy suñu borom dina ko wax saar yi dim naan wa iza bushira ahaduhum bil unsa bu ñu bëggalee kenn ci ne ko ah sa jow sa soxna sa kat daal dinay wasin buñ ko nee jigéen la ji la la jur fekk ko ci biir pénc mi day ñëkkal gi daal di mer bu demee ni muy def da ndax nee na gàcce la ñoom bëgguñu doom ji jigéen nag ba pare ne waaye yàlla nag moom malaakaam yi wax bu dee ñi ci gëmoon loolu ñu ne yey jigéen lañu waaye yàlla yii ndax dañ ne yàlla yii nii dañ leen doon jaamu ngir ñu gën ñoo jegeel yàlla bu mag bi ngay wax yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ne alakumu zakaru waaye yéen daal yéena moom góor ñi wala hul unsa borom bi nag moom ngeen jagleel ko jigéen ñi tilka idan qismatun diza xam ngeen ne kon de bu dee nii la deme mooy seen séddale bii de séddale bu dëngan yi mooy li ngeen bañal seen bopp ngeen ne borom bi tabaraka wa taala li ñu bëggul moom la moom li ñu bëgg nag moom la ñàkk loolu jit est-ce que loolu na kon nag mu ne kon in hiya li am ba des mooy bal hiya li am ba des mooy illaa nekkul asmaa'un leen yii laatak manaatak ak li nga xamante ne Uzza ak gaa yooyu nekk lu dul asmaa'un ay tur kese la sammaytumuha yéen a ko leen ko tuddee de antum yéen ñii yéen wa abaa'ukum ak seen maam yi ngeen fekkoon ñu doon jaamu xërëm yi moo taxit inna ma anzala Allahu biha min sultaan su suñu boroom ne wàccewu ma ci boroom bi moom wàccewu ci dara benn preuve buy wane ne bu leen di wax naan leen jaamu leen ko amu ngeen ko de mooy ne yéen moo tax gis nga koo fi gis muy jaamu lu dul yàlla moo xam tudd ko ay système démocratie le communisme ak yooyu ak le laïcisme ak yooyu noonu nga xam ne laïcité ak yooyu nga xam ne moom lañ def yàlla léegi du dara lu lim yoo xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp ak seen maam yi leen fi jiitu woon ba pare tudde ko ba pare teg ko ko muy xërëm boo xam ne mooy ñu njëkk ja dañ ko doon def ay xeer ak ay banque ak ay garab waaye ñii léegi ay idéologie ay xalaat lañ ko def nga xam ne kenn ñemewu koo tudd kenn ñemewu koo tudd ci lu wutee ñoom ni ñu ko bëggee suñu boroom nag di xamal jullit ñeek nit ñeek ba àddinay tukki ni yii nekkul lu dul ay tur la yoo xam ne yéena ko tudde yéen ak seen bàyyi leen fi jiitu woon ak seen maam yi boroom bi wàccewu ci benn preuve benn luy wane ne jaamu leen lii yéen nag li am ba des mooy in nekku ngeen yattabi'una yéen daal nekku ngeen lu dul di topp illa zanna lu dul seen njort rek ngeen topp wa ma tahmal anfus ak li nga xamante ne seen bakkan yi lool mooy seen bànneexu bakkan kese ngeen di topp di xool naan tëralal seen bopp ay acte yoo xam ne ak ñoo xamante ne nii ñoom ngeen di jaamu ñu wuteeg boroom bi wala qad dëgg dëgg nag loolu waru leen woon a te nag dikkaloon na leen dëgg-dëgg bàyyeekoo ci seen borom ba yónni ko ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam rawatina yéen waa Makka yonent yi alayhi salaatu wassalaam na boole yéen alhuda ñub di nga xamante ni moo waroon a tax ba idéologie yu bees yéen waru ngeen teet nekk waaye it di jaamuy xërëm waru leen woon a dal waaye waa jamono jii ñuy dund ñu nit waaye waaye mooy alxuraan jii di leer di njub agsi woon na ci ñun agsi na ci ñun naka lañ ko fi bàyyee nag topp ay xalaati ñoom póola ci ñoom ngañ ak ñoom masox naa ci ñoom mayoro loolu xam nga ne moom loolu du xalaat mu wa kam mu ne kon yoneen moom borom bi tabaraka wa taala am lil insaani ma tamanna mu ne la boog yéefér bi moom dafa jàpp ne moom daal moom li mu mébét ngir am ko rek lay am mooy ne addina bi daal day jàpp lu ko neex jàppe ne loolu mooy ak dundam noonu lay ko jàpp ko ay yàllaa ci def lu ko neex tëralu dundaam génn ci boromam waaye nag bu deewee moom bu dee ne sax àllaaxira am na moom la mu soxla laal mooy bu demee mu dugg bu baax wata tamit addinaam ji lu baax kese ko fii dal mu ne mu way ndax yéefér bi dafa jàpp ne moom maa taman naa moom li mu mébét kese lay am suñu borom ne déedéet fa lillahi al wal ula yëg leen ne nag borom bi moom moom li nga ne mooy al axira bés bu mujj ba moom wal ula waaye kër gu njëkk gii di addina it moo moom mooy ñaari kër yooyu li ko fi neex kese mooy am nekkul li neex ay diwa ki daa déedéet wala ay mébétam moom daal da ngeen di def lu leen neex borom bi moom manul lu dul nag def li ngeen bëgg mukk suñu borom ne du deme noon de mu ne wa kam min malakin ñaata ci ay malaaka min fi samaawaati ñaata malaaka yoo xam ne ñu ngi ci asamaan yi laa tuxni yoo xam ne nag du jariñ safaatuhum seenuk rammu seenuk intervention shay'an dara illaa ndere lu dul min baadi ginnaaw an ya'zana allahu lu ginnaaw bi borom bi joxee ko soppi ñoom wa yardaaka mu gërëm ko mooy ne kenn manu la rambu kenn ci àddina ak alaxira lu dul daa fekk mu neex borom bi tabaraka wa taala ci ndigalam nekkul ne nit baax na rek ku nekk di xa di wax ay histoire naan diw bu ëllëgee mooy ràmm borom dina du demee noonu de malaaka yi ma dina jege sax nekkul ne ñoom ñoom lay neex ñu ñëw naan dañuy ràmm nit ñi loolu déedéet day fekk man borom bi mu neex ma ma joxe ci ndigal sama gërëm loolu le mu ne innal ladina la yu'minuna bil akhirah kanta ñi nga xam ne nag moom gëmuñu nga xam ne mooy bés penc di yawmal qiyam yasla yusammuuna al malaa'ikata tasmiyatal unsaa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy tudde malaaka yi tasmiyatal unsaa bi leen woo naan ay jigéen lañu lii lenn la ci yéefér am na yéefér yoo xam ne dañoo gëmul sax yeteeru malaaka yooyu moo tax yéefér yi xam nga ate bi nga xam ne jàpp na ne yàlla amul xam nga ne nekku fi di wax ñi nga xam ne naan ay malaaka yi moom gëmul yooyu pour ñoom kiy wax loolu ab dof la nit la koo xamante nii dafa sànni dafa yenu ay dàllam banaan ay malaaka ki yooyu ñii yéefér yi ñuy wax mooy yéeféru Makka yi ak ñi mel ni ñoom nga xam ne gëmoon nañu ne yawmal qiyaam bo même ñenn ñi buñ naan bu amee it ñun lu baax lañ fay jëlee waaye gëmoon nañ ne malaaka am na yàlla am na suñu xërim yi nag dañuy jegeel yàlla boobu yu mel noonu lay wax ne ñooñu nag ñooy yaa yu ñoo ñoo ñi nga xam ne laa yu'minuuna bil aaxira gëmuñ alaaxira parce que dañ doon sikki sàkka naan ñun daal alaaxira amul mais bu amee sax buñ fa demee ñun liñ leen gëneew demin fii ci àddina noonu lañ leen di gëneew demin foofale mu ne ñu mel noo nag la yusammuuna al malaa'ika dëgg dëgg ñooy di woo malaaka naan ñoom tas insaanaan ay jigéen ne suñu borom ne wa ma lahum bihi min ilm te loolu ñuy wax naan ci gis malaaka yi ay jigéen lañu amuñu ci benn xam-xam leen lan lañ ci am in yattabi'una illa dhanna ñoom nekkul lu dul topp seeni njort yu bon kese ñoom lañu topp wamaa wa inna dhanna te nag nañu xam ne seen njort yoolu ak njort yu bari laa yughni du jariñ min al haqq shay'a am tay njort kese jàpp ne moom tay njort mooy mujj nekk dëgg loolu du demee noonu jariñu dara njort yu bari jariñul dara ci dëgg dëgg fee ne njort nekk na le mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa a'rid an man tawalla an dikrina kon nag dummóoyul képp koo xamante ne nii dafa mooy fa a'rid dummóoyul an man tawalla ki nga xam ne moom dafa wane ginnaaw bàyyi an dikrina ci sama fàttali gii di alquran bii ma wàcce ci ñoom képp ku ko dummóoyu yow bàyyi ko walam yurid te bëggul bu ko deful rek mooy bàyyi fi alquran xamal ne bëggul illa al hayata dunya lu dul dund gu jege ji ta doye di moo ko mooy mbiram moo tax mu bàyyi fi alquran léegi nag mu ne zalika ne que lii mablaghum mooy fa gën a kale min al ilmi mooy seen jomboxtalu xam-xam mooy yéesee gis nga seen lépp fii la yem mooy seen effort yeeg seen coono yëpp ci mbiru addina kese la yem ndax loolu